A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du. fayaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan. fi jamci ma faraqahu ddaymaani radiyallahu taala anhuma fi lmuqaddima fi faslun fi dikr tayyiba raa'ihatin id la taxlu majaalisu dikri ida ma najlu anil malaa ikatib istimaa'i wa muminil jinni alal ijmaa'i ñaari bayt yi lañ jeexaloon bii weesu bi mu naan bokk na ci yi nga xamante ne nii te moom lañ gisoon sax tegginu sikar ngay xeeñ neex aji sikar ja di xeeñ neex waaw waroo ñëw di lor sa bokk yi jullit ñi bu dee dangeen koy def ci mbooloo ñëw di xeeñ xet gu naqari waru la demee noonu waaw dangeen di waajal wa siyaabaka fa tahhir tey xeeñ neex lu tax ndax kat bërëb yi ñuy sikkare yàlla di ko fa tuddee azza wa jalla du wéet de ci malaaka yu fay nekk yu tedd yi di ko déglu ak boroom ngëm way ngëm yàllaay jinne yi alal ijmaa ci loo xam ne boroom xam-xam yee yépp ñoo ci dëppoo ñoo ci d'accord booloo ci ne nii lay demee te wax nañ la li tax waxoon nañ la ci li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam xadiis boobu nekk saxiixayni ne borom bi daa am malaa'ika fudalaa yoo xam ne dañuy wër alayhimu salaatu salaam di yaltamisuuna ahla dikri di xool di làmbatu di kaw suuf li seet ñan ñoo nekk di sikkar seen borom. gisoon nañ tamit wa iz sarafna ilayka nafaran minal jinn jinne yi bañ déggee alquran ni ñuy ñëwee taxoon nañ la alquran parce que tudd yàlla aimant la comme ni acier bi di xëcce wépp weñ gu fa jege bépp feer noonu lay xëcce nit ñi léegi nag foofu lañ yemoon doon wax na moo tax yonent bi alayhi salaam naka noonu muy xëcce malaaka yi ak way ngëm yàllay jinne yi way ngëm yàllay nit ñi tamit ñi nga xam ne ñoo sell noonu tamit la leen di xëcce nga ne ma luy sa tegtal ma ne parce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ko al imaamu Ahmed daal di soloowee waaye it al imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhima ñu jële ci Seydina Anas ci hadis boo xam ne bu baax la bu wér la bu xasan la te bu wér la. mu jaar ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu na ko noon al imaamu Tirmizi képp soloo na ko jaar ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waaye hadith Seydina a ki nga xamante ne mooy Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne yonent bi alay saatu salaam nee na idha marartum bi riyadil jannati farta'u waaw waaw ñu mu ne bu ngeen rombee yonent bi alay saatu salaam ne bu ngeen rombatee ci jardin yi aljana yi na ci witt lekk ci yaatul ci ci lekk ak naan waaw mooy bu ngeen gisoon al bu ngeen duggoon aljana na di bànneexoo ca lekk ya naan ya bu ngeen rombee fii ci kaw suuf riyaadul janna ah riyaad yi aljana tooli aljana yi na ngeen ci witt lekk ci lekk lekk bu baax waaw xaalu ñu ne ko waaw wama riyaadul janna waaye yonent bi saa saam lan mooy tooli aljana yi nga naan buñ ci romb ak seen garab yu baax yi te mbakkane te neex nañ ci wut te tey lekkate naan mu ne xilaqu dhikr la mu ne yi ñuy tuddee gis nga moo tax kon ko yiw ju ne bu gisee yooy bu fa man day toog ci saa si ndax daam yu muy dox du leen mere du ko bañ parce xam ne ne fii yonent bi saa saa fiif lañu wittuloo woon ba ma manula witt ndax leneen waaye naa fa bàyyi sa xol te di leen ñaanal te yéene ne bu ma amoon temps dinaa def ni ñoom lool mooy li gën a nga ñëw naan nii li def bidaa la alors que hadith yi yépp lan la wane xilaqu zikri manoo koo tënk naan ci mooy ñiy jàngale wax nañ la hadith bi gisoon bii weesu dane nit ñi yom yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yukabbirunaka wayu majjiduuna ka loolu daa nekk ay euh, boroom xam-xam nee na euh, kii nii kii nañ walla masala bi lii bu loolu waxul loolu dafa leer kon nag mu ngi noonu ba léegi sëriñ bi radiyallahu muy wax ci teggi nii ak yi nga xam ne kiy sikkar daa war a laam bopp moom bu bëggee fooy téef yi nga xam ne xadarab yàlla bi lii la mooy booy sikkar teewlu da ngay teewlu yaa ngi dugg ci xadara bi par ndànk-ndànk di yëg la présence divine waaw comme niñ la ko waxoon mu ne waudda ixlaasal fata bi tasfiya adkaarihi min kulli shawbin fadriya mu ne waudda te lim nañu ba léegi kene ci teggin yi ak yi nga xam ne il faut nit ki sàmmoonte moom de si karkat bi ixlaasal fata mooy li nga xamante ne boole nañ ko ci limaale ko que ne sellal ah alfata camsi bi tasfiya di sellal di laabal azkaarihi sikkaram yi muy def bu dee subhaanallah laa ilaha illa waaw yooyu noonu mu daal di koy selal sellal ko ngir boroomam waaye soril ko fóot ko raxas ko soril ko sellal ko ci min kulli shawbin ci bépp njaxas boo xam na day yàq baat yi waaw naan comme nga war a laa ilaha illa allah parce que haa boobu dañ koo war a dégg laa nga naan laa ilaha laa laa ilaha illa laa laa laa ilaha illa laa parce que laa ilaha illa subhaanallah wa bihamdihi adada xalqihi wa ridaa nafsihi waaw waaye laa ilaaha illallaah déedéet du loolu loolu lépp ak yàq la mooy loolu da koo war a sori waaw bépp njaxas wala nga ciy dugal ay leneen waaw kon loolu noonu dañ koy loolu dañ koy tere na fexe sellal si karam si ci lépp loo xamante ne nii ah lu ko lu koy jaxas la lépp loo xam ne kulli shawbin loo xam ne day yàq day jaxas day yàq mbir mi fadriya na nga takk lii te ko xam te ko jàpp yow aji si karsi mu ne wa in takunu mubtadi an fa nafyu awla ma'a at-ta'zimi ya ukhayyo bika bi laa ilaha illa allahu walmuntahi muxtasirun billahu mu ne wa in takun bu dee dangaa nekk mubtadiyan koo xam ne aj tàmbale nga koo xam ne day door a tàmbale kooku na commencé lan hein hein fan nafyu mooy di daq awlaa mooy li gën yey ma ta'zimi ak ànd ak màggal yaa uxayyu yow sama mbokk man Bamba radiyallahu taala anhu bi ka maa ngi lay dénk te loolu ma lay wax nii mooy lan bi laa ilaha illa allah mooy laa ilaha illa allah moom ngay tàmbalee laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mooy an naf yu ndax laa amul benn buur bu ñuy jaamu amul benn buur bu yelloo ñu jaamu ko illa allah ku dul ki ñu naan allah mooy dangaa daq di ko màggal mu ne wal muntahi kantaa ki nga xamante ni mooy kiy jeexal muxtasirun billaahi moom day mën naa yem ci allah allah te loolu lu rëy rëy la waaw ndax yonent bi alayhi salaam moo ne suuf si alaaxira yowmal qiyaam taxaw ci kaw suuf am na ku fiy nekk naan allah allah allah waaw moo tax ñi nga xam ne tamit dañuy bañ naan xoolal rek suufi yi seen bid'a gu rëy ñu bu ñuy ñu naan allah allah allah allah waaw ma ne wallahi lenn li ak tay taylu la ñàkk xam la wala ngay tay taylu waaw que laaya dafa leer hadis dafa leer dane ak ah, yawmal qiyaam du taxaw fekk am na ci kaw suuf ku naan kuy wax ñee naan mooy ku gëm ku fasak naan ay lii di xool riwaaya yeeg dara dafa leer mooy kuy wax kuy wax allah allah waaw mooy nga daal di wax allah kese xanaa loolu turu yàlla waaw moo tax zikar yi Euh, boo gisee que euh, euh, mooy booy door tàmbali ci sikkar si di wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa boo demee ba ci biir bay jeexal ak yooyu allah allah allah loolu moo tax boo seetloo xadaratul jumaa ci tariqatu tijaaniya li mooy boobu mooy bi nga xam ne moo ci moo ci gën a mat commencé ay laa ilaha illa allah boo jeexal allah allah allah waaw loolu la mooy dajale nga lépp waaw tàmbale bi nafi boo jeexal muxtasarun billaahi waaw léegi mu ne léegi nag bi mu waxee loolu